kon suñu boro suñu <coughs> sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi di wax ba léegi ci wàllu pàcc bi mu def ci wàllu xalaat mu ne kon waxoon nañu ci bii weesu gisoon nañu waxu al imaam abdallah ibn saad ibn said al azdiyu al andalusiyu gina siiwee ci ibn abi jamra radiyallahu taala anhu mu ne wa hakada naka noonee no nekkut tasdiiqun ak dëggal wala imaanu du caagante na ngëm yàlla gu tax ñuy wax bihi di gëm yàlla bu'idal fikri ginnaaw ak xalaat yaa ixwaanu eeyow eh samay mbokk kamithli melul ne mooy lan mooy ki nga xam ne dëggal gi mu dëggal ngëm yàlla gi mu dëggal gëme ko yàlla bii ginnaaw bi mu xalaatee ci alaa'ullah ci xéewalu borom bi ak tegtal yiy wane borom bi tabaaraka wa taala màggam màggaayam teraangam kattanam sañ-sañam ka gëm ka am gëm-gëm ginnaaw loolee yéen samay mbokk melul ka misli melul ni de al imaani ngëmuk badiihatan ki nga xam ne dafa gëm nii rek waaw bi hii gëm yàlla noo mu ne ñaar ñooñ yemul waaw ki nga xam ne moom moo tax boroom xam-xam boo convaincre même bu dee ci wàllu ay mathématiques ay yooyu waxoon naa lislaam xamul xam-xam profane loolu amul xam-xam yépp a màgg fa borom bi tabaaraka wa ci moom lay julle jël moom moo ko wasaare ki nga xam ne daa xam nga fekk ko ci li mu xam ba wan ko këne borom bi kenn la kooku ak ngëmam ni muy dëgëre bokk ak ki nga xam ne dafa juddu rek fekk ay baayam ak maamam nekkoon ci lislaam mu nekk ci noonu waaw utul xam-xam bi sàkku ko fexewul dëgërlu ci yooyu déedéet fekk naa daal samay baay ci lii ma nekk gëm noonu kese mu ne xam nga ne ngëmu këne ak ngëmu kii bokkuñ mel ni ne ko lu tax mu ne fal awwalul akmalu amanta bihi waxuñ nekk mujj jóge amulu ngëm de déedéet dàqaluñ ko ngëm am na ngëm waaye fal awalu ki njëkk nga xam ne moom am ngëmam mu nga tukkee ci ay xalaat ak dëggalam mu ngi tukkee ci ak xalaat koo kële fal awalu kooku ak malu moo gën a matle ngëm fal tanta bihi bàyyil xel ci lii may wax lii mooy ñu ëpp am na ñoo xam ne borom bi tabaaraka ko taala daf leen a booleel gis nga xalaat beeg ak dëggal gi ak ngëm gi benn la comme ay sayyidna siddiq radiyallahu anhu abu bakr mawlana moom gis nga bi yonente bi aleye saat salaam wootee neewul xaarama xalaat yi déedéet mooy gis nga yooyu yépp borom bi moo ko lemal yooyu def ko yaqiin mu am àgg ci darajatul yaqiin ndax xalaat ci yaqiin la lay yóbbu waaw loolu moo tax ñenn ñi naan day féete kaw mooy parce que moom ci yaqin la la jëme waaw mooy nga am certitude kóolute boo xam ne amul dara lu koy rëngi-rëngee ci sa nekk-nekk boroom ak sañ-sañam ak kattanam ak man-manam amul loo ci sikki sàkk foofu la la sa xalaat bi yóbbu ku mel ni ñoom ay Seydina Siddiq radiyallahu anhu ñoom suñu boroom loolu lépp la leen dajaleel ci benn kii moo tax yonent saa saam bi mu wootee mooy ki ko njëkk a gëm ci mag ñi waaw ñu ne ko yonent bi aleyhi salaatu keroog isra wal mi'raj bi yonent bi aleyhi salaatu demee rañaani nettaleem boobu mu ñëw ci suba gi dajeek Abu Jahlin almal'un ci suba gi noonu Abu Jahlin di ko ñu xaw rombante noonu Abu Jahlin xaw a seetlu yonent bi aleyhi salaatu salaam daa mel ni mu ngi xalaat mu ngi am na daal lu ko préoccupé mu ne ko. yow Muhammad wal iyaadu billah benn càng amu ci moo taxit waruñoo mel ni ay Abu Jahl nag gaa yi xamul di sàllaw lu yonent bari saa saa wala nga tudd ko saa nga julli ci moom wane luy man ne kii moom la borom bi teral sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ bunt bi sëriñ bi doon wax ci wàllu salaatu ala nabi waaw alayhi salaatu wassalaam kon bu ñu ko fooyata bu ñu ko sàggane waaw mu naan ko damaa am lu xew mu ne ko waaw mu ne ko lan la mu ne ko biig ah dem naa baytul maqdis mu ne ko lan Jérusalem Quds dem nga fa fa Jérusalem mu ne ko waaw mu ne ko léegi nga ñëw nii ci fajar gi nii ci suba gi nii di wax ak man Abu Jahlin daal mu ne ko waaw mu ne ko est-ce que bu ma woowee waa xur wi waa Makka bu ma leen woowee ñu ñëw yow Muhammad alayhi salaatu wa salaam di nga leen wax liñ ma wax nii diñ leen ko wax mu ne ko waaw rek abu jëlin yuuxu ca kaw yaa makka yuuxu waaw yéen waa makka waa makka bi déggee ci suba gi noonu fajar gi noonu dégg kaddu abu jëlin ñëy gaa yi bëbb daw mu ñëw mu ne leen mu ne muhammad alayhi salaam wax leen li ma wax liñ ma wax léegi wax leen ko daa foogoon ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam <laughs> jëlin dëgg mooy ki abu jëlin wallahi mooy bàyyi ignorance mbaayu réer yeneen time ale saa saa nettali leen te xabaar bu siiw ñii di dar seen seen seen seen gémmiñ yàgg ñii di tàccoog ndax weddi ko <clears throat> am ñenn ñoo xam ne ñoom dañ kii daal doon nañ ko xaw ñu ne nag nañ dem paawu màkke yi nañ dem wax ko ki nga xam ne moo ko gën a gëm te bu ko bawee ñépp ba ko ñu dem wax ko sëy Seydina Siddiq radiyallahu anhu mu ne leen yéen dangeen koy waxal lu mu waxul gaa yi na ko déedéet moo ko wax mu ne bu dee moo ko wax dëgg la voilà loolu mooy ngëm kooku borom bi tawaala da ko lemal ay nekk fi di xalaat ak yooyu nii moo tax mu ne leen <laughs> te daqul moo tax ma ne la dajale xalaat boobu da koo defal nekkul ne da koo éliminer amu ko déedéet moo tax mu ne leen mu ne leen dëgg la gaa yi ne i da koy dëggal ñu mu ne waaw xoola xalaat bi gis nga xalaat bi mu ne leen mais moom yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga ne moo ne moo ne dem na baytul maqdis bi ñëwaat benn benn dog ci guddi gi la dem ñëwaat bu guddi gi de asra bi abdihi laylan <laughs> mooy dafa tukkeel ca jaamam ba sallallahu alayhi wasallam benn dog ci guddi gi mu ne moom dina ma moom mu ñuy wax lu gën a yéeme loolu mu wax waa Quraysh mais moom moom mu ñëw di ñu wax borom bi yónnee malaaka bi ko dikkal mu ñuy wax li borom bi di wax ak moom di ko déey loolu kay xanaa moo gën a jàpp moo gën a euh, extraordinaire boog lii ngeen manaan dem na fii ñëw gis nga kon xalaat dàqu ko kon loolu la mooy ñooñu borom bi daf leen a defal lépp dëm benn voilà mu ni noonu kon fal awwalu ah yàlla gi nga xam ne di gën ginnaaw ak dëggal nga xam ne ginnaaw xalaat la moo gën a dëgër foofu moo gën a mat faltanta bi na nga bàyyi xel ci lii moo tax seetloo ki nga xam ne dafa gëm nii rek ba <laughs> am na benn <laughs> wala nag dem mooy gis nga boo seetloo gaa yi nga xam ne surtout ci lamdaay yi hmm? ñoom léeg-léeg da gis dañoo gëm noonu rek parce que dañoo juddu inna wajadna ba ana ñu nekk ci l'islam léeg-léeg da gis benn dof bu jógee ci tubaab yi wax ay waxam gaa yi jàpp ne wax na dëgg waaw waaye comme nettali ba <laughs> bi nga xam ne waa ji dane dane dane kii euh, euh, euh, gaa yi ñëwoon ay ab tubaab tubaab bi ñëw gaa yi ne ko waa yow tubaab laaj ko ko waa ne ko waa yow kan kan kan nga gëm mu ne gëwmal kenn <laughs> saa bopp laa gëm xaw ma xaw ma xaw ma kan ak kii <laughs> mooy waaw yu mel noonu gars yi après ci gàttal daal ndax jàppatuma exactement nettali bi xaw ma moom daal bu amoon kenn ku kii ndayam ak baayam wala yu mel noonu paaya naan ah ndax wax na dëgg de commencé léegi naan daal waa ji wax na dëgg le fait gëmul yàlla moom boppam la gëm ay góorgóorloom ndax lan kooku mooy xam mooy parce que ngëm gëm na l'islam de waaye paa di wax lool parce que seen gëm mooy bëdaaxatan <laughs> waaw bëdiha